moom moom xutbu la moom xutbu la bi nga gis rek xutbu la rek moom xutbu jamono wala yëpp yëpp leen te teewul mu bàyyi ko loolu yëpp dem di jaamu yàlla alaaj Mamadou dund na cent sept ans waaye amul amul benn ko fekk mu fekk deux heures matin jaamu yàlla rek laaj na ko ne ko sam maam amin dafay la daan réewoo mu ne ma bismillah billahi moom ko mu ne ma su ne bismillahi rahman rahim jàpp sa biir mu ne doy doy tourné gis doom bi mu ko maam amin demoon na mu joon nag parce que man damay gis jigéen ñi ci kii sax mu ñëw daal di tëj loxoom bi ñaan ma ne ko maam ndax da ngaa ay ay jàpp yooyu wax wala am ay secret yoo mu ne ma déedéet maam amin dafay moo ma ko ñaanal moo tax jigéen ñi ñu toll diggante sax dañ leen daan na sax moom kon waxumala ma aay moom waaye njabootam boobu rek kenn xamul ñu mel soxna Ami Dia bii nga xamante ni moom la tuddee bis bii noonu la sellee woon noonu la setee woon noonu bàyyam bi ñu tase woon moom ba bokk fekk muy def nii di foofu ndax bay daaw sax si moom ak cinq noonu la bàyyi doon tasee woon xam nga ni soo amee doom ci kërub sëriñ jël nga wut di ko jox muy ñëw téere ya di bind saafara ya di jàmb di jàmb saafara ya di jox say doom yu ñuy naan xam nga ni kooku sell la président turandoo kii moo ko fii di ko man ami jamaatoo mu ne ñun ñu suñu ndey mos ñoo takkal téere suñu mbay bu suñoo def saafara ñu naan suñu mbay bu suñoo tànn lu ñu mën a sangoo war ñu teg ko woon ñu naan maanaam liggéey moo koy defar am nga ni loolu wóoru ko wujj daal lii dafay nekk ay moment yoo xam ne dañuy toog yendoo ànd ngi yàlla bëgg ngi yàlla waaye ñu wax li dañuy jox lañ ay kàddu yoo xam ne ni dina tax kenn ku nekk ci ñun li mu yor mu xam ko fonk ko parce que am na baa ngi fàqa nit ñaa ngi waaj maa leen ko wax nit ñaa ngi waaj laa la wax ay dëkk ak ay village ñoo ngi waaj di takk seen bagage ngir bëri ci aar ñun leen ci wallaahi ñàkkee bopp dinañu bëri ñun ñëpp jël bagage yóbbu man ko te yéen nii war ngeen cee xam dara xam ngeen ni waxuma la kër gi waaye daay la bi rek ñii ci bokkoon ca début xam nañ ni bopp yi xam wala ci kenn lii mi daal la rek seetlu mu woo pare mu bañ man du ñu woon ma dem damay dem de parce que bu leen génnaale cinquante millions ak fajoro man du ñu woon ma dem waaye xam naa ne aada moom bu ko doon dana am looy def toog na depuis quinze ans moom toog opportunité bu nekk ubbeeku la ci kanam mu xool aada moom mu ko jël mu ne baax na nga toog su may faru si lay toog moo tax ñu dem ba tuddee ko borom bi yàgg ndax toog ci mu toog di xaar yàlla soo ñëwee gis ko ci bàtt am na benn góor yàlla wallaay naa ko gàmmu sëñ si ñu la ko waxoon mu daal ne rakkam du moom sax rakkam moo def xalwa xalwa yu méttee métti di jaam yàlla ñu ne ko ñu bëgg ko ne ko yow loo bëgg mu ne xanaa tedd ak texe tedd ci àdduna ak texe àllaaxira dem aljanna ñu ne ko kaay sa xarala yi da lay sonal mu ne ah man lu may def ñu ne ko defal nga xool alaaji góor bu jógee xool xam nga lu tax wax ne ijaaba ñett la ijaaba yi sëriñ ñëw ñoom suñu diisee ñett la ijaaba day nekk ci làmmiñ ba loolee ëpp mu nangu ijaaba day nekk ci nopp am na ñoo xamante ni foo leen wooyee këñ bi sa mbokk day nekk mën na ah bopp bi ah waaw bopp bi fees na am na ñoo xamante ni seen ijaaba seen loxo la. lu ñu bind tàbbi na mooy borom xale muy tàng yi lu ñu bind nangu na même bu dee dañuy jaxase sax jox la nangu na waaye am na ñoo xamante ni ah seen jëm yëpp jaara la. alaaj moom léegi nag ci wëlu yooyu la bokkoon moom jëmmam yëpp ijaaba la suuf yéegul sax suuf li ijaaba la gars yi xam nañ li may wax su xoolee question bi lu fekkee ni ijaaba la dañuy defal ay picc yooyu li ngeen lu lay dal nga lay noy di defar wóor yi ngay doon par force. Allah ku dee suñ la santee ba noppi dañuy tuuri la sànni waaye tamit wala ñu ngi kenn ñëw koo tuur parce que jaabar lépp lu tax moom kër yaag bagaas yaag jaat yaag bant yaag lépp lu tax ci moom yàlla gërëm na ko donc dimension boobu la tolloon dimension yërmande yàlla la toogewul suuf mu am daan baax kenn daan doxal kenn daan wax kenn ku ñëw rek mu dimbali ku ñëw rek mu jàppale xamul ban tay sa bopp déet yoon nekk alaay moom kuttu jaawul moom alaay moom tariqa yëpp la mujj dajalu ci ñoom da leen lool seen maam tariqa yëpp la mujj tey ñii ah ñu xamoo leen loolu lool tariqa loolu yëpp ci beneen tariqa doo ñëwee wax alaay mu mu jox la may la ko garab wallahi am nañu bokk yeneen tariqa la ñuy yor alaay mu ko jox ci bi ma alaay faatoo am na jënd góor ñëw na foofu ca Saalba imam aas toog Pape Moustapha toog sama papa toog nit ñaa nga toog di laaj leen doo demee laaj ko sama papa bàyyi laaj Pape Moustapha mu ñëw toog foofu ñemewul siggi ni xujju ba ñu demee ba benn moment mu daal di ñëw déggee sama papa ne ko suñu ñëw yaa ma gis ma ñëw te ñema maa nuyoo aussi ma ñëw rek toog waaw sama papa ne ko lan la lu tax mu ne ko mu laa gis mu toog seen diggante te moom ci dëkk bu tooy bi la. mu ne ko benn bàyyi laa gis mu toog fii seen diggante yéen ñii ngi mu toog fii te mu ne ko man du ma ci yànge. est-ce que. waaye li ma yàlla maye nii ba muy gis nii sa bàyyi ma ko jox fekk rek nangam la ak sàngam pour wax ne leen dara dimbali ay nit. waaw soo ko doon fekk na ko far yan. te loolu benn am na yeneen yeneen bëri ay bëri at mi ngi jëloon léegi ngeen xeex su jëloon benn benn alaaj boobu mii du ma ko wax loo du ma ko wax loo kii doomam la kii doomam la li mu xam ci bàyyam ma ñii ñëw ma ñii ñëw ma kii rek ma gën a ma yóbbu juróom benn la ñu wax xaw ma xaw ma te suñu jëloon ngeen xeex ma kon loolu rek laa bëggoon taal yi sopp yi mbokk yi ngeen xam li ngeen am ngeen xam li ngeen am xam nga ñun suñu mbir li tax mu garaaw underground la underground waaye nag gars yi waroon noonu di film yëpp ba defee taalibe yi leen koy wan gars yi suñu jàll ci suuf la ñuy ñëw fi la ñuy lijjanti lépp fi la ñuy lijjanti lépp réew yi du ja duñ jàll ci li ñuy ñëw billahi ci li Abdou Diouf daan yàlla guddi la daan ñëw xale ba xam na li may am billahi ci bis dañoo daan guddi la bari na de. wallaay alaaji Modou moo téye woon réew mi ci loxo mu tuuti boobu ci baax na daal yi taax yi gën daan njëriñ yi wax ci réew mi yëpp soo ko daan joxe mhm. waaye dana def ah dana la ko bàyyi jiw waaw moom waaw bàyyi pour laqatu ba def ñu naan jiw joxe na sax nangam joxe moom la ah pour bu jaxal moom la yàlla di xamal lii xew moom la yàlla di xamal li koy baax waaye ngir laqatu danaan demal wax ko bàyyi jiw mu wax ko ci turam ay kooku la góorgóorlu góorgóorlu ñu jàpp suñu sëriñ fonk ko bu baax téye ko xool leen xool leen xool leen ñu li ñoom waaye am na ñoo xam ne dañuy ijaasa d'accord am nañ ijaasa ci xaritam la ñuy lenn nañu waaye ñun li ñu am moo ko doon ñoom ñoo ñoom. dara ci Cheikh Oumar mm-hmm. oui moo fay ijaasa fay ijaasa ay moom ak moom ak ñii. Thierno Seydou Nourou daal moo ñëw ci alaaji Nourou Léem ne ko sama maam mu muy ñu moo ko ñaar. benn bi wax la benn bi jox la mu ne ko wax bi lan la mu ne ko Cheikh Omar nee na bis mi ngi tey day am mooy dee mooy daw day am. est-ce que. mais loolu. Cheikh Omar bu di gis ngeen yéen ñëpp ngeen ko toppee nee na alal jiw bi ngeen gën a moo doon yaram. mais ah <laughs> président waay waay waay waay président <laughs> ah nga xam loolu de loolu wax waay voilà. am na solo yëpp nag. sëñ Adama nee na. nee na bëggul sax ñu wax. nee na bëggul sax. waaye nee na lii mu fekkee. mu ne ak bàyyam Seydou Habibou ah ah Cheikhul Khadim li ko waxoon ci Thierno Sall bi nuuru bi avant muy faatu mu ne dama ñëw ci àll bi mu ne ko mu ne ko man de maa ngi dem mu ne loolu ko Cheikhul Khadim yónni woon ngir mu wax ko mu ne loolu la ko mos ne ko. ne ko maa ngi dem. ne ko maa ngi dem. mais maa ngi lay bàyyi ak suñu am. mu ne ko waaye maa ngi lay bàyyi ak suñu am. uufal ma. nga uufal ma ko. ndax tey. yàlla toogal toogal Cheikh na. yàlla nga yàlla di toogal Cheikh na. waaw waaw yàlla yi. incha allah. loolu loolu. mais man ni ma ko wax. du ma ko wax kii moo ko jëlee wax. mais nag ñi dëgg Cheikh Omar Fouti kii Cheikh Omar mooy maama ba ñu xaribu ñu xaribu Moustapha Moustapha Paxa Paxa Cheikh Omar. tax na maa ngi jógee kenn nga ko doon denc doomu sëñ Hadi Hadi Moustapha Moustapha Paxa Paxa Cheikh Omar waaw ñun dañ ñoom mën nañoo jël ñun nag man de ñoom waa jël waaw déedéet du ma ko def ñoom man de du ma ko def waaye ñoom mën nañoo jël ndax deret waaye mën nañoo ko jël. yow maa ngi jëlu waaw jëlu bu baax kon nag yéen yaa ko waaw bëgg ni ñu sopp ñoom dañoo sopp ba amuñu taal Fapal billahi ak ah, xale ba yàq xale ba yàq daan na def réew lëmu chaque fajar mu ñëw ci taal ba nit ñi commencé ñëw mu dem maakaay yooyu ñu naan di jël bagaas yi day taal 80 yaa xaar day tax taal yaa xaar wallaahi waa bi moom it bu yéene ko bu yéene ko ku yàlla gërëm ko waaw day tax léegi nag daan na la woo daan jël balaa ñu téye ko am lu mu ca wax jeex na waaw am na lu mu ca daan wax waaw su ko defee rek jeex na. moom ijaaba la amoon moom it la joxoon amoon nga xamante ni woo ko aajo bi mu dindi ko moom loolu la amoon suy wax yàlla ku def moom loolu la amoon moom quoi bi daal yàlla yàlla gërëm ko kon nag euh, mbokk yi tabarakallahu xam ngeen ni mën nañoo toog fii di wax ba fa te bu jeex xam ngeen loolu bu baax xam ngeen loolu bu baax waaye léegi tabarakallahu ah mag lañu lu bëri mën a mën ko. wallaahi <laughs> dëgg la dañoo loo bu njëkk xam ngeen ni. yoroon nañu tànk yi waaye tabaarkalla wala firnde yi moo ñu jàpp ba ñu bëri àndoon suñu dox dañuy defal li ñu mën li ci des ah dañuy jéggalu di dugal jaam yàlla yëpp di leen baal baax ci dérangement bi ak yitte yi métti na toogaay bi métti na am na ñoo xamante ne dañuy bëgg tuur ndox am na ñoo xamante ne dañuy bëgg tàllal seen tànk billaay ñoo ngi leen di jéggalu kenn par kenn billaay ñoo ngi leen di tuubal rek jaamu mbokk yi nekk ci koñ yi baax na ñu leen déranger ñu feebar wala ñu am bëñ wala ñu wàcc wala noppal yëpp ñoo ngi di dugal ñoo ngi di sikkur bugg ñu déranger kenn ñi nga xamante ni seen oto dara jaar ci société yi ñuy wiiri ñu ngi di sikkur ñiy tëj seen buntu kër yi nañu baal li liggéey bii rek moo am ñu def nañu baal ñu ci def seen alal yàllaa leen di fay yàlla dina leen gërëm ñun amuñu sax aada boobu waaye jaam yàlla yi dawee su rek duñ déggee à tuur rek indi seen alal yi suñ déggee noonu ak rek daan daw ñëw ñu bëri fii maa ngi jëm rek nit kenn ñi moom sax xamul maa ngi koy ndax lu baax ñun ñu def ñun ñi wala ñun ñun ñi nga xamante ni nekk ñu woon ak suñu bàyyi suñu baax quatre-vingt-dix-sept lañ ko xam ñun ñi ñëpp moo ko dimbali wala Mariama ba mi moo ko dimbali wala ñoom ñu bëggee ñi seen baax délégat yi mu leen dimbali ñoom alaaj dam xoolal Omar mi xoolal Omar mi ñëw Omar mi itam daanaka benn yow waaye gis nga léegi solo bëgg kat ñëw toog ndax maam am jàpp jigéen ñi la même chose xoolal ko ñoom bàjje ñu wéruñ ca liñ gën a génn bàyyi seen wóor na xaw a am tuuti wér dina ñëw ndax fekk bu ñoom maam am jàpp ñëpp noonu lañ mel même kasi ba mii yaayam xarit maam am jële woon hmm. dañuy ñëw liñ defal jigéen ñi ci lu baax dimbali leen jàppale leen ci seen sëy encouragé leen gën a xam lu mu toll moo tax moom it doon ba bay keroog bi mu faatoo yàlla fay ko lépp maanaam ñu dafa yàgg ci ci liiru jàmbur yi ñun ñi ñëpp ci weram boobu lañ màggee waaye keroog yàlla fayal ko bi mu faatoo ndax dañ ko génn ba bëgg kër imam aar te ñu ngi yónnee nañ taxaw foofu la taxaw di si kër di ko berke comme xale pendant quinze minutes di ko berke image bu yéeme balaa di xool dellu ginnaaw bi ñu si kat ma ne alaaji bala maam am ngeen lépp lu mu téye lii di ko dimbali rek yàlla fay na ko téye waaw nit ku baax la nit ku sell la ku yiw la ku ku ku yéeme la jigéen ñi dafa am benn référence. surtout Cheikh Oumar la. waaw surtout Cheikh Oumar la. am Amath Dia. Atta Daal Atta Daal Amadou Cheikh Oumar. xalaat bii amul benn ci marché bi gën a rafet fan la am xalaat xalaat yi gën a mare di gën a rafet su dee nga kontaan président su waxee nga kontaan so mën a mën a jubal couleur yi nag waaw ah jaay sol teer yi président mais lii dafa baax yow da ngay dundoo xool nit ñi la imam yow am na ñoo xam ne dana lay bëgg ñuy kontaan yow da ngay suuxat seen xol wallahi te loolu sax yaa ngi doon nekk sa waay alal bu mu bëri c'est ça seen basiru mbàkke moom la doon xaaj doon waa seen tubaab waaye seen basiru dañuy wax ni prophète la ku mun solo la waaye dama nga nekk alal yi mënul dara da ko wax ne ah gars yi dañ may nax rek dara moom sax yéen yaa mën a sol moom sax yéen yaa moom sax ku lay puudar moom sax ku lay paasee non non non moom moom la gënoon xarit woon ci mbokk yi tabaarakallah nit ku nit ku yéeg war a doon yàlla yàlla gën ñoo saral ci jub saral ci sax yi kon li ko doxee ci la ñu faral te tabaarakallah mbokk yi am na ñu jógee Dakar ñu jógee sori war a ñëw te ah, dimanche bi tamit dañuy dajewaat incha allah ngir dem jë ñaanu sëñ bi bu jawaat ren ñun la ko tuddee kon nag képp koo xamante ni ah tabaarakallah yàlla may na la ñu bokk ñu ñëpp ñu organiser wu di rafetkaat yi station ngeen jullikaay yi ca kër ga waaw ñun ñëpp ñu ànd dem rek sagalante ngir yàlla man moom moo ko lépp delloo naa ko suñu mbiru jox naa ko mayaat naa ko lépp tuddeewaat naa ko yàlla fay lool wutul daal ñu ne am bëgguñu benn kër soxla ñu daal waaw na kër bi dund rek liggéey ma laa di daal nañ ko téye rek man loolu moom mooy intérêt loolu ko amee rek jeex na kon yàlla ñaan di bëri ci wàllu mbaalu ah waaw lépp nag sant nañu bu baax baax soxna Ndiaye di jenn waaw ndeysaan waaw waaw baax walaay ndeysaan waaw walaay ndeysaan waaw ndeysaan ñu bokk lépp ñu ñu ñoo bokk lépp soxna Ndiaye di jenn jërëjëf waaw ci lépp réew yi suñu wax suñu bay ci suba la mu yónnee écran waroon naa teel ñu bu yàgg moom tabaaraka suñu bay jaawara ñoom it suñu bay dafa am suñu benn mbokk bu waroon na tukki tey jii mu ngi ubbi jëm aéroport loolu moo tax ñu bëgg a ñëw waaye ñoom ñi moom yi ak suñu yëpp Saloum ak ñoom Babacar Ndaw tabarakallahu mbokk yooyu suñ abit suñ mbay sax ñoom ñi ñoo fi nekkoon di toppatoo daayira bi dafa manqué maaw ñu defar ko taxawu ko ba tey jii yëf yi toll fii kon nag lépp lu fi am ci lu baax ñoom ñii la ñoo ko liggéey ñoo ko def ba tey ñun ñu mën a toog te suñu mag baax na ci daan ñëw si ñun ñëpp taxaw ngir ñu xatal ci dara mbay bu xamee sax ne bërëb suñu demee ñu ñu jox ko xañ ma mu dem yoonam waaw noonu lay doxalee ñun waaw te kenn gënu ko ku baax la tabarakallahu lu mu am yéen na ko nit ñëpp waaye nga day sant na ko gërëm na ko waaye xam nañu neexul waaye tabarakallahu yu amee alal ñun ñu dañuy noos lu ñu am dañ koy noos moom lu mu am ay daa mbay jëy daa mbay yéegam daa mbay baayam ay carafam ay saaboom moom la ñuy jënd ñun ñii ñun ñii dañuy jënd ay caraf ay saabu xam nga yooyu yu teewoon waaye lu rëy la sama bàjjen ñi day toog ba caa jógee dem jënd ñett ñetti daa mbay keccax ak yooyu indi jox leen xam nga loolu lu rëy la loolu mooy wane ni man su ma amoon si kenn du joxe dépense maa koy joxe te noonu la doxalee nit ku baax la te ku sonn ci daara la ku sonn ci daara la comme maa ngi ñaan yàlla bu baax lu baax moom suñu mag bu baax bi suñu bay daawar moom it bàyyi lëppam jóge Dakar ñëw ak yéene ak pas-pasam tabarakallahu ñu leen di ñaanal baax ak mbokk yi suñu lumière suñuy juum ngeen jégal ñu lu ci juum ngeen xam ne yàlla lu ci dëgg tamit ngeen xam ne suñuy bàkkaar rek euh, mooy benn suñuy gàtt yàlla jégal baal ñu sural ak naata laa bëgg waaw